min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-salaasimi'a wa samaaniyata ashar baabu karaahatil halifi fil bay'i wa in kaana saadiqan walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ li nga xam ne mooy euh, chapitre. 317 doon wax baabul afwi an laghwil yamin euh, walillahi alhamdu wal minna benn xadis bi mu fendi woon moo doon xadis 1719 mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu anha annaha qaalat unzilat haadihi al-aaya laa yu'aaxizukumu allahu bil-laghwi fii aymaanikum voilà banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ba léegi ci wàllum giñ yi li nga xam ne mooy bu mujj nag bunt bu mujj bu ciy wax muy trois cent dix-huit mu ne baabu buntu karahati sib guñu sib alxalifi di waat fil bay'i cim njaay wa in kaana sadiqa même bu dee ne waa ji waat ci njaay mi dëgg la li muy wax dëgg la dëggu na waaw waat naa ci yàlla laa fay nañ ma ci lópp loolu <laughs> loolu la lay wax fekk réellement dëgg-dëgg am na fay nañ ko lépp lool waaw bu dee moom day nar moom boobu daa gënatee garaaw moom waaw ndax boobu bu dee moo ko tey di waat mu ngi dugg ci alyaminul xamuus waaw te ñu gisoon ko bi nga xam ne mooy naq borom biir ci bàkkaar da xam ne moo koy yóbbu sawara bu ko boroom bi jéggalu wal iyaadu billah kon mooy li buntu bi da koo samp ngir wan ne ci toolu li ñu sell ñi radiyallahu anhum wa allahu minhum amin dafa bokk ci booy jënd wala booy jaay du rek kiy jaay kese ah waaw yow itam manoo ñëw na waay yow waay yow waay sa waay waaw yow sa lii bi loo koy jaayee rajo bi waaw marque Sony alhamdulilah année telle waaji na la quinze mille nga ne ko non waaw yow billahi am na fu ma jaar léegi dix mille lañ ma wax ma ne xaaral ma ñëw gisaa saa ndekete da ngay kàcc même wala sax nga nekk dëgg waaw lool la la wax mooy lii lépp te day mooy tadakaloo nga bari looy wat ci yoo xam ne même bu dee na nga am nga dëgg waaw waaw kon mu ne léegi noonu la tudde bunt bi waaw bu dee day nar nag que kiy jënd kiy jaay boobu moom moo gën a garaaw moom di fi ñaari xadiis xam naa leen di boole gis insha allah indi foo laay xadiis bi ci njëkk bi mooy xadiis bi nga xamante ne mooy hmm, mille sept cent vingt mu ne an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala sami'tu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alxalifu manfaqatun lissil'ati mamhaqatun lilkasb muttafaqun alayhi وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah hmm, mu andil ñu li nga xam ne mooy suñu xadiis yi waaw ah Allahu akbar mu ne an abi hurayrata xadiis mille sept cent vingt mu ngi jële ci bàyyi buus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la xaalam mu ngi noon mu ngi newoon doon wax naan alxalifu ah, li nga xam ne mooy ngiñ waat manfaqatun lis-salaa waaw ah dina tax nga gaaw jaay marchandise mi de ndax gars yi mën nañ la gëm surtout ñu la xamewul wax ku kàcc ah dina tax nga gaaw écouler sa marchandise de <laughs> dina tax nga gaaw koo mën a jaay de manfaqa waaw dina tax mu gaaw a dem waaye nag mamhaqatun lil kasb waaye day far hein li nga xam ne mooy lan kay amee barke bala yàlla yi da koy wàññi da koy effacer sax waaw mooy barke li am solo lu bari la ah comme ni ko ñëpp xamee am na ñoo xam ne. li ñuy gañe par jour yow bu ñu la ko waxee da nga naan déedéet te boo leen gisee yéene leenu sarax <laughs> waaw am na ñoo xam ne li ñuy gañe par semaine wala par mois bu dee ñi nga xam ne ñoom par semaine comme anglo-saxon yi en général ñoom tam ñu lay fay fay <laughs> salaire semaine quoi semaine bu nekk chaque lundi wala tous les mardis <laughs> ñu la la nga liggéey ci semaine bi wala bu dee ñi nga xam ne sahriyaan comme genre ifrandi français yeeg ko xeet yooyu nga xam ne ak euh, mel na ni Europe Europe kii bii nu mu tudd occidental boo génnee anglais yi euh, je ne sais pas anglais yi mais xam naa américains yeeg xeet yooyu moom canadiens yi moom ñoom tam ñu lay defal par par semaine quoi <laughs> léegi mais ñi nga xam ne ay shahriyan la mooy par mois lañ leen di fay am na ñoo xam ne buñ la waxee ñuy gagner par mois yow da naan ya ñu loolu sooy nan la mën a gagner lool mais pourtant. ay mbiram dara naxu ci waaw saa su ne nga gis ko mu am problème u xaalis sawaay bu fayee koo léeg sax balaa fayeeku la ñuy jël ci moom la eh, gaa yi war a jël ci moom bu ñu ko xasee jël daanaka wax sawaay pour mu tenir ba le quinze wala le dix du mën a ne wala sax kenn jëlul dara mu ngeeg moom day yor alal gi nii nii moyen de naaw sawaay man man man man je pas ba pare nag war a dem ci koo xam ne moom <laughs> daanaka gañawul sax cinq pour cent moom li muy gañe mu ñëw di ko di say soxla ko saay doo ma doo jàppale ci yiñ kii quoi xam naa bu ma kiiwee rek noo man affaire yi yéeme na quoi <laughs> waaw lu tax wala commerçant boo xam ne ndax mu ngi jaay mais ci ngiñ la topp la la day waat rek waaw baat naa ci yàlla mooy de mu waat gaay di jënd rek waaw ah, ndax dañ koo faire confiance même bu dee dëgg la waaw dina tax sa marchandise gaaw a dem de bu la gaay wóoloo waaye nag mamhaqatun lil kasb day effacer la nga xam ne mooy fàgguteef ga nga ci am bénéfice ba ci ba nga ci gañe barke ba ca waroon a nekk loolu da koy effacer mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imamu al Buxaari waaye na ko noon Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi beneen xadis bi muy mille sept cent vingt et un mu ne waan abi qatadata mu ngi jële ci bàyyi qatada bi al-Haaris ibn Rib'i ibn Bulduma al-Ansaari farisu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu kana moom sami'a dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan maa ngi leen di moytandikuloo lan wa kasratal xalifi li ma leen di mooy tëndakuloo mooy bari ak ngiñ bari ay waat fil bay'i ci jaay moo xam yow yaay jënd wala yaay jaay yow miy jënd mooy tëndakul di bari waat boo demee bëgg dara di waatal gaay rek commerçant yi wat naa ci yàlla noo yow lii lii lii lii lii lii gis naa kenn fee wala noo wat naa ci yàlla yow nangam maa dee di waat déet rawatina nag kii jaay maa ngi leen di moytaloo ko ngay waat bari waat. waxu la bul waat du tout yeneen saa sam da doon waat alquran gis nga boroom bi tabaaraka wa ta'ala day waat waaw mais baril ko baril ko waaw parce que boo may boo ci tarxiis doo xam ne mu ne maa ngi leen di mooy tëndu ko bari waat fil bayan cim njaay fa innahu ndax lool yunafiqu ah dina tax nga daal di écouler waaw dina tax nga man a jaay de sa marchandise mu gaaw dem bu la gaa yi gëmee te dëggu te te ñu te ñu am confiance ci yow waaye summa ginnaaw gi yam xaq après nag mu effacer barke ba waroon a topp ci mbir ma nag loolu lay liggéey kon nag faites attention alhamdulilah mu ne rawahu muslim hadis bi al imaamu abul husayn muslim moo ko solo rahmatullah ala al jamii léegi hadis sayna abu hurayra mille cinq cent vingt euh, bi mu ne muttafaqun alayhi mu yeneen saa saa mu ne dégg na ne saa saa mu ne alxalifu bi sayna abu hurayra manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-kasb léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo ka ñu ne la déedéet hadis bi seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad indi na ko ci ñetti bërëb te dinañ gis riwaa imaam Ahmad bi nga xam ne dinañu lijjanti lenn waaw bu boobaa nañ xam ne waat gi yonent ma lay saasaam bi wax si sax dëgg-dëgg mooy waat gi nga xamante ne waatu kàcc la waaw. imaamu Nawawi nag nga ne waa kon bu boobaa lan moo tax muy mu tudde eh, baabu karahatil halifi fil bay wa in kaana sadiqa buntu sib di bari di waat ci njaay même bu dee ne wax même bu dee ko dëggu nga ca la ngay wax dëggu nga dëgg la nga ne lu tax ñu la bu boobaa loolu liñ ko mën a yen mooy eh, ci def lu gën a wóor ak sàmm waaye sinon mooy lii hadis bi version imam ahmad dañuy wan ne tere gi nga xam ne moom lay tere cim njaay mooy ki nga xam ne day naan wat naa ci yàlla laa wax waa yow looy jaaye sa lii waa ñëw na ko non man nag yi laa ci man ko man moom vingt mille laa ci mu ne ko billahi gestu mu gis benn waaye di dem nële mun a gise kële fii la jóge fay na ma ci vingt cinq mille joxuma ko billahi ndeke day kàcc waaw daa ñeme yàlla rek daa gestu rek gis benn waay boo xam du façon waa du dem di ko dabaat <laughs> naan ko yéey da ngaa jóge fii <laughs> nag day nar à vrai dire kooku la yoneen nag bariwaat di la ko moytandikuloo tamit iyaakum wa kasratul hadith dinañ gis imaamu riwaayu imaamu ahmad bi bu sayyidina abu hurayra bi di leeral loolu kon gis nañ ne kon imaamu ahmad ibn muhammad ibn muhammad indi na ko ci ñetti bërëb ci musnad abi hurayra radiyallahu anhu na ko naan taalibe ñële Hmm? Eh, non mbokku taalibi ñële taalibi imam ahmad comme imam al-Bukhari Muslim daal imam Abu Dawud as-Sijistani na ko al imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' daal dinañ koy solo te dinañ gis tamit eh, riwaay imam al Abu Dawud nga xam ne mamhaqatun lil baraka ngir wane ne mamhaqatun lil kasbi mooy day dindi la nga ciy ame mooy barke ba ngay am ci bénéfice da ci waroon a nekk waaw nga man ci jaamu yàlla mu jariñ la jariñ sa njaboot loolu la boroom bi dindi waaw même bu dee début bi gars yi nañ ne nooy sa feram di dox ñu naan ay bay yooyu da da am problème ki am ba problème waaw boroom bi nag man na xaar ndax borom bi yàkkamtiwul ndax yàkkamti kenn buy jekki di dugal ci am njaayam ab commerce am ab activité am ay problème yu ko cay fekk yoo xam ne day tax finalement daanaka ba ko moo day dem ba bëgg ko ba wala teg ko ay feebar yoo xam ne ci ay yaramam lay doon wala magasin ya tàkk wala nangam ak nangam wala yooyu yëpp gaa yi foog ne wala ñu sàcc lépp foog ne loolu natt la ndekete mooy li ko borom bi doon wax ne mam xaqa day effacer barke lil barka voilà léegi kon nañ gis imaamul Bukhari moom benn bërëb la ko dina kon imaam Muslim al imaamul Bukhari Abu Abdillah rahimahullah mu ngi ko ni kitaabul buyu babun ah yamhaqu allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim foofu la ko indi ci kitaabul buyu waaw bi boroom bi naan moom mooy effacer bépp barke bu waroon a nekk ci riba waaw loolu nag tekkiwul ne waa ji doo gis ay affaire am nii chiffre d'affaires yi di tëb di yokk di bari boroom bi waxu la lool de waxu la ne loolu lay effacer ci saasi mooy en loolu euh, ab la boo xam ne wuri bu bu buy ngelaw muy wuri waaw jalu jalu jalu jalu jalu cox la waaw muy gën am mbir mi di yéeg chiffre d'affaires yi CA di tëb waaw te lépp ci riba la ko jële intérêt yeeg waaw bu lebalee diw ne ko nag boo may fay nangam nga da ci yokkal ak yu mel noonu ak yoo xamante ne yu sharia xaramal la mu xam ko continuer borom bi ne bépp barke bu ci waroon a nekk moom lay effacer waaw lépp lay dindi mhm. nga xam ne la nar woon lu bari day mujju nekk loo xam ne nayaa lay doon yamhaqullahu wa yurbi sadaqat kantaan li ngay joxe te yàlla tax zakat wala sarax wala li nga am da nga ko génne ngir sa borom tabaaraka wa taala borom mi nag lay yokk mooy da ci yokk barke gaa yi ne la wax naa la lii gaa yi dañaa la eh saa yi boo fi déggee yow gaa yi nga xamuñ tous ci économie oustaz lu mu xam jàpp nga ne waxam ji logique na <laughs> non mais saa yi saa yi saa yi vraiment c'est un nulard chez les huwa ra'su nilaariyiina kii ñi ñuul yëpp mooy seen mooy seen baay mooy seen maam moo leen jiite mais digg di wax <laughs> yow je je je fais activité voilà gars di ñëw ça marche muy dox waaye yow waaye comme du pain laay jaay gars yi di gënd di kii yowee yi dox mais nee na comme que daganul ni ma koy defe baaxul sariya da koo tere loolu borom bi day effacer affaire yi alors que man waa ji saraxe moom kook lu mu def. waaye boo amee cent nga génn ci vingt sa waay joxe da ngaa yokkule noonu da ngaa wàññil <laughs> waaye bu dee mercantile la bu dul gis bu baax ah ah léegi woon moom ba ma ci génnee vingt moom ci téeméer yi moom <laughs> génne ci ñaar fukk <laughs> ah juróom ñett fukk nag moo ma des ma ne waaw kay léegi da ngaa wàññeeku la wala da ngaa yokku la ah loolu moom daa wàññe ma ne waaw kay léegi nag déglu fi oustaz mi li fi dof dof loo dara dootoo ko des alors que kàcc kan la mooy borom bi day barkeel non seulement la mu joxe da koy yokk xéewal yam ko ci dencal ëllëg ak fii ci àddina waaye la mu yees la mu yor xanaa waxul woon ne amul benn bis ludul am na ñaari malaaka yoo xam dañuy taxaw naan allahumma a'ti munfiqan xalafan wa a'ti mumsikan talafa yeneen saa sax nee na amul benn bés bu yàlla y sàkk am na ñaari malaaka kenn ki danaan waaw allahumma esa ante yàlla na nga jox ta borom bee ko tàggat malaaka yooyu ku ci nekk ci ñoom tàggat ko ne ko waxal lii yaakaar nga ne yàlla dina bindum mbindeef muy malaaka boo xam ne lii rek lay liggéey saa bu xëyee lii ngir naan ko waxal loo xam ne ñaan ma loo xamante ne du ma ko may loolu yaakaar nga ne loolu la allahumma yee saa borom ante yàlla na nga jox mu mu mu munfiqan kay dépenser di joxe ngir yow li wajhika tabaraka wa taala yow borom bi ngir yow yàlla nanga ko utal wuutu waaw wutul ko lu baax calam joxe nga barkeel ko waaye li mu dese nga def ci barke waaw moo tax nit am na cinquante juróom fukk jariñoo ci comme ku am milliard nut am milliard du ci mani jariñoo ma ne cinquante juróom fukk lu toll ni juróom fukk du ko ci mën a jariñoo lu tax parce lii la waaye waa fi moom si kan talafa kay téye di nay di bañ a dépenser ci sa yoon yu yi nga xam ne dañoo dañoo feddale ko te nekk yenn yi kooku la mu téye yal na nga ko fuuf talaf yal na nga ko effacer buntu boobu la ko imaam al amirul mu'minin al Bukhari rahimahullah te borom bi laa yuhibbu bëggul kulla kafaar képp koo xam ne suulaa koonu jëf la purux la du gërëm nga mu daaw li ko borom bi defal au mu sant ko ci lim ko digal ne ko dépensé ci ngir man mu bañ asim nekk bàkkaarkat bu mag ba mu defee lool waaw waaw moo tax kii Ibn Mas'ud doon wax Euh, loo xam ne bon da ko yëkkati mu ngi ci euh, musnad imam ahmad al imam euh, ibnu maaja soloo na ko ci sanad boo xam ne imam alxaas na xajar nee na xasan la mu ne inna riba wa in kathura aqibatuhu ila qiil waaw waaw waaw mu ne gis nga riba riba wa in kathura même bu dee bari na nii au début la muy jé la nga ci amee xëy na gaa yi di ko ñee ñi xamul ñi nga xam ne ñoom yuriduna al hayata dañ koy ñee way naan yaa laytana misla ma utiya diw comme la gaa yi doon wax yaa laytana misla ma utiya Qaaruun waaw ndax xamuñu waaw <laughs> ñooñu ñooñu xamuñu nga xam ne seen bët niru àddina kese waaw qaala alladina yuriduuna alxayata addunia yaa layta lana misla ma utiya qaarun innahu la zu hazzin azim loolu lañ doon wax <laughs> gars yi fii nag loolu la wax ay way ak a neexoon nga xam ne àddina moo fees seen xol même bu dee ne dañuy wonewu ci apparence ku sell nii ku baax ku bëgg diine ku dëgg àdduna déedéet xol ba loolu newu ci de fakrish la saahibu rimaahi ash-Cheikh Seydi alhaaji Omar al-Fuuti radiyallahu anhu doon wax ca rimaa waaw te nettali boobu foog <laughs> naa mu ngi ci al-Ibriz sax la ko jële bu Cheikh <laughs> Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti taalibe si ash-Cheikh Seydi eh, eh, Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi radiyallahu anil jamii <laughs> gaa yooyu nga xam ne ñaari xarit lañu woon ci gàttal <laughs> kenn ki daa yor ay taalibe nekk ca àll ba moom li muy dunde mooy ci jën yi nekk foofu daa am benn rivière foofu lay nappe am ay fruits yu nekk foofu ci àll bi moom ci yooyu lay lekk yor ay taalibeem yor ay ndongom benn bés am benn taalibeem bu war a dem ci réewum taax mooy en ville quoi ñoom ci àll bi lañ nekk ñoom mu ne ko boo demee foofu nanga fexe ba gis diw boo ko laajte ko ba xam fu ne boo demee nga ko man tuddal ko suma tur man ne ko maa ngi koy nuyu waaw <laughs> taalibe bi dem ba mu demee réewum taax comme que moom <laughs> mu jàpp ne fii daal yii fii dëkku bàkkaar dëgg yi <laughs> non fii moom imagine kel ne nee na day day day dëddu àddina nekk ca àllub lompul ba wala ca bawol wala ca siin ak saalum wala ca bi biñonaa ca biir jëmba ca àll ba nekk fa ne day jaamu yàlla di lëlu moom kese ñoon di ko nag Ziguinchor ville wala Dakar ville centre wala nag euh, Manhattan wala Paris <laughs> wala muy neex di Munich wala fi nga xam ne mooy Roma wala Torino sawaay bu accès wala Milano waa ji danaan ne gars yi non bu gisee di gis da doon subhaanallah lii xaaral ma gaaw ñi ñi ñi ñi di ko bakkar dëgg <laughs> yi saa ñëw laajte <laughs> ah diw laa doon laaj gars yi yebal ko gars yi ko ne ko ah diw wan ko kër gi yi na rex dëkk bi gàndum villa boo xam ne comme palais présidentiel bu doon tey dañ naan fii mooy markazul malik fii de xanaa mooy nag le palais le palais nag du roi nag waa ji waa kii nee ñu ne ko fii la fële fële dëkk diw moom sa ñëw laajte gaa yi entré ko may na mu ngi fekk ay garde la fekk ci buntu bi ah ay garde laa wax monte présidence waay <laughs> nee nañu entré ko bi mu waxee gars yi kii ko déggi daal di koy toogloo fenn muy xaar nee bi mu tooge noonu rek gars yi way gars yi def benn ran mel ni koy buur ko buur ko ba jàpp ne non man kii wax dara na kii dem sama yoon ko wax <laughs> mais bu fàttaliku ne ah waaye sama sëriñ de moom moom waxoon naa fexe nag ba kii ah ah def li saa sëriñ sama sëriñ rek léegi bi waaj ñëwee ñu laaj ñu ne ko kii de mu laaj ne <laughs> kii yow la doon dañ ko yow la doon kii quoi yow la doon laaj mu ne ko est-ce euh, mu nuyu ko ñu toog ñuy waxtaan mu ne ko foo jógeeg yooyu mu wax ko ne ko diw moom moo ma yónni ci yow mu ne ko ah diw. ndeysaan moo way bi wa alayhi salatu wassalam wa alayhi salatu kii du fay ko ah wa alayhi salam nga foofu maa mu ngi jàmm wax wax yooyu ba bari ne ko waa ji di dem mu ne ko boo demee waa ji war a dem quoi nee ko euh, est que àddina mu ngi nekk ci xolam bi ba léegi bëgg àddina mu ngi nekk ci xolam ba léegi moom waa ji nag gën a kaaw taalibe bi nag man nag man nag man nag damaa yaakaar nag doon waxi tey am ndox moo muy waaj dugg nag man sama sëriñ bee nga xam ne àll ba mu ne daanaka bu solee bi yére daanaka benn yére la yor li muy lekk ci fruit yi nekk ci àll bi lay lekk bu amee jën muy lekk ca foofu jën mooy ci dex googu lay kii kii moom ñu naan kii moom nekk ci palais bu toll nii dañ yi servante yi jigéen ñu koy ñi nga xam ne ñoo koy servir góor ñi gaa yi fees del yëpp di ko liggéeyal palais <laughs> mu ne man sama sëriñ bi naa laaj sama sëriñ bi ne bëgg xam ba est ce bëgg àddina mu ngi des ci xolam ba waa ji nag kaw kaaw quoi ne baax na après ñu tàngatoo mu dem <laughs> bi mu demee ba dox li muy dox ci dëkk bi daal di dellu ci ville bi quoi réewum taax dellu ca àll ba ca sëriñ ma sëriñ mi ne ko waaw dem nga ba ñëw waaw naka diw mbaa euh, jot nga ko gis mu ne ko waaw gis naa ko de waaye waa ji nag am problème mu jottali ko li kële wax quoi parce que loolu contraste bi mais kooku daa jaawale boppam ak sama sëriñ walla <laughs> mu ne ko lan la la wax mu ne ko noo baax na moom ngay nuyu na la mu ne ko du dool kese la la wax parce que kooku amul kenn ku ma fay yóbbante wala ku may wax mu jaar fa bu dina am lu mu ma kàddu goo xam ne bu may jariñ la bu may wax waaw bi ne <laughs> ah man de lim ma wax mu ne ko waxal lim la wax <laughs> mu ne nee na <laughs> ginnaaw bi mu la fayee di la nemmeeku nee na daal mu ngi lay laaj est àddina bëgg àddina mu ngi des ci sa xol ba léegi sëriñ bi na teg commencé jooy taalibe yi di ko xool muy jooy di jooy di jooy di jooy après mu siggi ne gis nga yéen sama mbokk moom nga gisoon noonu ci pale beeg yooyu borom bi da ko defal lépp ci àddina waaw lépp ci àddina lépp la ko borom bi defal ci àddina waaw waaye malgré loolu gis nga amul lenn ci li koy borom bi defal ci loolu lu dugg ci xolam amul xolam yàlla kese ci ne alors que man loolu yàlla dama koo xañ te sama xol àddina ko loolu kese ci ne waaw akbar moo tax loolu <laughs> les apparences sont des des fois trompeuses waaw jàpp ne walla ku am xaalis rek gars yi commencé laa kii di sol di yor ay limousine gars yi commencé laa mere waaw mooy de mu ngi ci avion yi parce que daa am ay soxla yow amoo soxla lan nga mën a nekkee ci avion yi mais daa am soxla yoo xam ne bu mënoon a toog lijjanti ko te du bouger du ko defar ah. waaw mais dafa am yoo xam ne il faut muy ñëw di déplacer ngeen soxore ko loolu waaye saa yi kii xam naa amul dara ca yàlla bu ñuy wax ñuy wax mais yooyu fi caaxaan waaw mbir yi li am solo mooy xol ba waaw waaw fam fod yadal qalbi bi zubbin fiiha waaw fëggal sa loxoy xol ci àddina voilà sa xol bu ko ci may place fëgg ba mu set wécc bu mu ci dugg ba ci am place bu ci nanoo am place mu set bi zuhlin fiiha loolu mooy dëddu àddina waaw nitu àddina yi nag ñoom loolu lañuy biti bi dañuy xool qaala alladina yuriduna alxayata ad-dunya ya layta lana misla ma utiya qaarun innahu la du xadin azim alors que qaarun yor defu ci ak yi ci war defu ko loolu nag qaarun yi du jeex ci kaw suuf jamono ju ne am nay qaaruna comme ni mu amee ay ay ki nga xamante ne mooy firawna waaye nag walillahi alhamdu wal minna jamono ju nekk am na Muusa ak Haarun alayhima salaatu wassalaam yoo xam ne ñooy nekk nag ci kanamu ñooñu di leen wax dëgg waaw waaw malgré tout laa wax Firawna yor pouvoir nekk despote di def lu la neex jàpp ne àddina bi yaa ko moom lu la neex def di mooy yàlla di toroxal nit ñi ci maa neex man la neex ñépp mel ni lépp lu mu def gaa yi ànd muy dof dof lu di faire le fou ci monde bi am na ñuy taxaw di ko war ne non c'est pas comme ça même bu dee ne ñooñu seen wax léeg-léeg kenn du leen dégg waaw xamal ne am na amoon nga xalf bu bon bu fi jaaroon kii euh, kii euh, salaf bu bon waaw waaw xalaf bu salaf bu bon muy Firawna waaw bu dee ko fi alal qaaruna amoon na fi te xoolal mujje kon mooy mbir yi nekkul ne nit ñi li ñuy gis noonu di ko wax di ko kawti kawtee moo am solo naan innahu la du hazin azim ay way kii boroom cir bu la ci may yàlla yi ñu wax sax may riba wa in kasur aqibatuhu ila qil ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu ne saa saa nee ma ne gis nga riba lu mu bari bari bari mujjantam mooy ak ñëw waa ji day dem ba presque da naan kii moom buñ la naan mooy xam nga immobilier li moom sawaay yi ko moomoon a ah waajee di taxawaalu ne dañuy diit waay gaa ni lépp moo ko moomoon mais bi ko bor yi toppee daa far jaay lépp te prix dérisoire la ko jaayee loo xam ne taxul sax mu man cee fay moom la ko la la ko topp mooy yu mel noonu du jeex ci àddina bi moo tax yal nañu borom bi suturaal yal nañu borom bi teg ci siraatal mustaqim muñ nee ci yi mu génnañu ci ni mu gën a gaawe utal ñu lu ko gën waaw innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi amin kon al imam al hafiz al bukhari kon kitabul buyu' babu yamhaqu allahu riba wa yurbi sadaqat mu ne hadathana yahya ibn bukayr mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum ash-Shami Abu Zakariya al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àddina 155 génn àddina 231 rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-Layth mu nekk ñu nettama al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abu al-Harith ci kilifa waa Misr al-Misri borom xam-xamu Misr gane àddina 94 génn àddina 175 rahimahullahu ta'ala an Yunus moo ko jëlee ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad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 mu ne qaala wax na ibnu al-Musayyib di Sa'id ibnu al-Musayyib ibnu Hasan ibnu Abi Wahb ibnu Amr ibnu A'id ibnu Imran ibnu Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madini nekkoon sangu taabi'iin yi radiyallahu ta'ala anil jamii' génn àddina vers les années quatre-vingt-dix te la génn àddina am na nag ñu wax ba cent cinq wallahu ta'ala a'lam mu ne inna Aba Hurayrata Saïd ibn al-Musayyib mu ne inna Aba Hurayra mooy gorom la Abu Hurayra ah, Saïd ibn al-Musayyib moo doon denc doomu kii nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani génn àddina la 59 radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-halifu manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-baraka voilà yéen dina ko sax voilà waaw <laughs> au lieu de kasbu lil baraka moom imam al-Hafiz an-Nawawi euh, euh, al-Bukhari rahimahullah mooy manfaqatun lis-sal'i am na nag ñu naan mumhiqatun au lieu de mamhaqa imam al-Hafiz na xajar bi mu koy kii dane manfaqa ak mamhaqa benn lañ bi fathil mimi manfaqa ah, wal fa'i mooy baynahuma nuunun saakina mooy manfa mim bi bu njëkk koy ma nuun bi nga bi ci tegu nga def ko sukun fa bi ci tegu nga def ko fatha man fa mu ne maf'alatu min an-nafaq waaw bi fathi nuun wa huwa ar-rawaaj diddul kasaad mooy le fait ngay dawale mooy rawale euh, euh, écouler faire écouler gaaw def gaaw jar sam njaay konti euh, wute lambale ak yor sa martini moo xam ne dara du ci jar